a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaquulul imaamul haafidu abu zakariyaa an-nawawiyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadus saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi tis'iin ba'dal mi'atayn kon walillaahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi ñeemoon xadis bi nga xam ne moo doon dernier xadis ci suñu buntu bi di deux cent quatre-vingt-dix di baabu. تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية xadis biñ mujj woon gis moo doon te moom lañ war a continuer tey àggale ko ndax jeexul woon mooy xadis 1627 mu ne woon wa an Abi Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yanzuru ar-rajulu ilaa awrati rajul wala almar'atu ilaa awrati almar'a wala yufdi arrajulu ila arrajuli fi thawbin waaxid wala tufdi almar'atu ila almar'ati fi thawbi alwaaxid rawaahu muslim mu ne woon mu ngi jëlee xadis bi ñu ngi ci kitaabul umuur almanhiyi anha ba léegi <coughs> xadis bu mujj ci suñu bunt biñ nekk mu ne waan abi Saïd mu ngi jëlee ci Abu Saïd di Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de qaala nee na laa yanzuru bu mu jëlee bëtam xool di xool jëme ar rajulu góor gi ilaa awrati rajul jëmale ko ci awraay góor walal mar'a da caagante ni jigéen ji moom it bu mu xool ilaa awratil mar'a ci awraay jigéen wala yufdi te bu mu jël ah tëdd ci benn euh, ar rajul góor ila rajul ci beneen góor fii sawbin wahid ñu bokk ci même couverture seen yaram yi di laal hmm? soluñ dara di laal awra kii di laal awraay keneen waxoon nañ la luy awra ci jotaay bii ñu génn buñ fa mu ne awra mooy saw ay kese euh, comme dinañ ci dinañ dinañ ci ñëwaat léegi parce que daa am lu ñu xam ne dañ ko fàtte woon mooy benn <laughs> waxu ñoom zahiri yeeg façon yooyu <laughs> laajala la mooy awra nañ ci ñëw insha allah léegi bala ñuy continuer mu ne wala yufdi ar-rajul kon ila ar-rajuli fii thawbin wahid eh. wala tufdi al-mar'a waaye tamit ndaw si tamit pareil bu mu tëdd ci même mook benn jigéen ni moom ci même couverture soluñu dara seen yaram yi di laalante fii thawbil wahid wala al-mar'a fii thawbil wahid mu ne rawahu muslim rahimahullah loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal na léegi ñun nag euh, boo fàttale ko yaa vay ñu ngi woon ci fi nga xam ne mooy awra mooy ci masala yi waaw ci taxrij bi lañ ne woon après comme que hadith bi da ne wala yanzuru rajul ila awrati rajul ñu doon xool lool d'abord que awra mooy lan gis nañ fële urya c'est la même chose voilà euh, mooy euh, gisoon nañ ci waa luxa li awra ak tamit li nga xam ne mooy ci góor ci jigéen ci jaam ak tamit euh, lan mooy awra ci kii ak ci ñeneen ñi euh, loolu taxawoon na ci ak tamit ak awra ci julli nga xam ne wute nag awra yi nga xam ne mooy ci biir ci biti julli loolu foofu lañ jeexale woon ne manoo ne kon tant que góor man bon kom que awraay góor nee nañ diggante ba bi la te gisoon nañ li Imam An-Nawawi doon wax waa léegi mooy uum bi ak jumbax bi ñoom dañoo bokk ci awra ji wala bokkuñ ci gisoon nañ wax yim ci waxoon wallahu taala am na yeneen wax yu gën a euh, yu gën a feeñ yu gën a dugg ci yooyu euh, ci awra yi nga xamante ne mooy diggante euh, mooy jumbax ak uum parce que al imaamu Malik moom daa wax ne assurra laysat bi awra kene jubba moom du du du euh, Abu Hanifa ne li nga xam ne mooy rahmatullah alayhi ar-rukbatu awra comme ni ko imaam at-Tirmidhi non al-Qurtubi euh, Abu Abdillah tafsir bi leeralee ci euh, aaya 26 bi nekk ci suuratul A'raaf yaa banii aadama qad anzalnaa alaykum libaasan yuwaarii saw'aatikum wa riishan voilà mu ngi fay tudd wax yi <coughs> moom bi yu dëkkoon fii Espagne ci Cordoue euh, rahimahullahu ta'ala rahmataw wasi'a mu ne kanta imaamu Shafi'i rahimahullah euh, moom da ne euh, laysa bi surra wala rukbataani min awra mais loolu imaamu Nawawi waxoon na mi ñoom seen wax ñoom Shafi'i te ne ay wàll la buñ la nee wàll nag mooy ay wax la yoo xam ne yu jëlee ci imaamu Shafi'i la mais dañu wute waaw yim la ci waxoon gisoon nañ ko loolu taxul jarul ñu ciy taxawaat voilà kon loolu hmm, wallahu taala alam léegi mu des li nga xam ne moom lañ fàtte woon moo doon awra <laughs> euh, mooy lan parce que xam nga bii passé ñu naan ci góor mooy diggante jumbax ak li nga xamante ne mooy bi nga xam ne du ku libre la du jaam jumbax bi ba ci uum bi bu dee jigéen lépp ba mu des xar kanam gi ak tenq yi loolu mooy li ëpp su mais wax nañ la am na wax buñ jële ci imam ahmad rahmatullah alayhi dane moo ko lépp awra la jigéen léppam léppam léppam léppam léppam awra la waaw dara dara xatta weewam sax awra la dara warula feeñ ci moom loolu moo tax nga gis eh, ñoom eh, ñuy privilégié di ne niqaab wala burqa loolu jigéen da koo war a def te loolu ku mel ni bo am na ci boroom xam-xam yi eh, rahmatullah alayhim muy kii Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ma boobu mooy mel ni gis nañ ko fii ci <laughs> Riyad bi lu bari muy bokk ci fuqaha as-sab'a yu surtout magu Abu Jahl bi la euh, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ah. <laughs> léegi euh, euh, moom daa jàppoon ne moom jigéen moom lépp awra la hatta weewam te loolu wax nañ la luñ jëlee la ci al imaam Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alal alayhima ñooñu moo tax ñoom lépp la jigéen góor a muur waaw lépp kantaa ëpp nag dañ ne non non euh, xar kanam gi ak tenq yi loolu laysat bokkuñ ci awra yi quoi voilà loolu la quoi waaw bu dee ku libre la jigéen gu libre lépp ba mu xar kanam gi tenq yi loolu moo la ëpp boroom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhi te loolu moo taxoon yeneen saa sam doon may ku war a sa euh, doon saar yi bañ la doon wax ne day waaja a takk soxna ci lan ci kii saxaaba ba radiyallahu anhu ci waa Ansaar mu ne ndax xool ma ko xool bu demee damay xool bu dem naan ko ubbil ma kii xëccal saxaar kanam ma xool daa fekkoon ne day feeñ <laughs> voilà te gisoon nañ xadiis Seydina Jarir bi mille six cent vingt cinq euh, loolu taxoon nañ sa'altu Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam an nadhar an nadharil fujaa fa qaala asrif basarak gisoon nañ xadiis boobu bi mu damaa laaj Yonent sallallahu alayhi gisum mbetteel nga am damay jekk rek gis ah ci jigéen lu ma warul a gis mu ne ko isrif wëlbateel sa xar léegi loolu léegi euh, euh, ginnaaw loolu liñ bëggoon a yokk côté awra yi <laughs> mooy boroom xam-xam yi ñi ñu fàtte woon mooy imaamu Daawud ak ñi ànd ak moom ki ni ñoom lan mooy awra ku mel ni moom al imaam Daawud waaye avant moom al imaam Ibn Abi Zi'b bi newoon Medina xarit imaam Maalik rahmatullah alayhi moom dane ci góor moom awraam lenn kese la mooy alfarj mooy pëy bi kese la waaw te pëy bi nag bu ñu la waxee mooy du xar kanam gi nag mooy tamit ca gannaaw fa muy deme àll tamit lool ci la al xubur wa dubur amul leneen lii la te moom la imaamu Daawud az-Zahiri wax ak mbokkam yi ah, imaam at-Tabari moom it la wax ndax libaasan bi borom bi dax da ne alhamdulillah mooy bi mu naan yaa abani adam ay wa qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum ñu ne saw aay yi lañ wax waaw yéen doomu aadama yi wàcce nañ ci yéen ci euh, li nga xamante ne mooy yére boo xam ne moom ngeen di muure seen awra yi voilà léegi kon ñu ne lii day wane loolu mooy awra quoi jeex na loolu la quoi euh, waaye loolu <laughs> ak li yuriyahuma saw aatihima mooy li Iblis defoon ci saar boobu ba léegi ngir lekkaloo sunu maam Adama ak alayhi salaam ak Hawa alayhi salaatu wassalaam garab ga ngir seen awra di feeñ waaw kon loolu euh, ñu ne loolu la ak tamit le fait que yoneen saa salaam ba yeneen euh, keroog ci mbeddu Xaybar yi Xaybar yi euh, dawal na fa gëléemam ba li nga xam ne mooy poojam di feeñ Seydina Anas wax ko voilà nee na bu may gis weexaayu pooju yonent bi alayhi salaam kon loolu Euh, moo tax euh, ñoom ñu wax loolu waaye loolu gënu la dëgër voilà loolu lay sa gënu la dëgër euh, ndax pooj moom insha allah pooj moom ci awra yi la bokk pooj ci awra la bokk te loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër lu tax parce que hadith sayna ali radiyallahu taala anhu dane yoneen saa san dama ne wala tubris fakhidaka wala tanzur ila fakhidi ila ila fakhidi wala tanzur ila fakhidi hayyin wala mayyit loolu al imam Abu Dawud ak al imam Ibn Majah solo nañ ko muy xadis boo xam ne dafa nekk xadis boo xam ne bu xasan la waaye li shawahidi Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu eh, parce que waroo xam-xam yi mooy nii ñoom dañ ne loolu day wane ne dara du awra kon ñaar yële la parce que yeneen saa saa bu Sayyidina Anas ne eh, dafa dawal ci war waayam ba ni nga xam ne pooj bi di feeñ loolu benn mbir la ba ma gis weexaay bi ak tamit bi nga xam ne mooy xadiis sayyidatu Aisha ba radiyallahu anha ba nga xam ne mooy bi ne rek yoneen saa sallam daa daa daa nekkoon ak moom après sayyidna Abu Bakar daal di yëglu daal di ñëw yëglu mu daal di koy kii ngir mu dugg ci waaye defaraatul ni nga xam ne noonu la tooge woon sayyidna Umar radiyallahu anhu daal di ñëw euh, euh, léegi defaraatul ni nga xam ne noonu la tooge woon kantna kanta kële nag euh, mooy bi kii ñëwee euh, Seydina Usman radiyallahu anhu foofu nag euh, yeneen saa sam defarwaat bu baax léegi bi mu demee noonu <laughs> ba pare defaraat ni mu soloo woon bu baax defarwaat toog <laughs> te boobu dane keroog bi nga xam ne yeneen saa salaam lool la bi bi mu toogee noonu dane ci kaasifan an fakhidayhi aw saaqayhi wax ji yëpp fii la mooy aw bi def mooy walla mooy fekk bi mu dafa tëddoon yeneen saa salaam dafa nekkoon ak Sayyidatu tëdd waaw mu ne mu ngi doon feeñ feeñal li nga xam ne mooy ñaari poojam ñu ngi doon feeñ wala ñaari yeelam lii mooy wax ji léegi Seydina Abu Bakar yëglu yeneen saa salaam daal di koy jox ndigal des xaal bi mu nekk tëdd noonu pooj bi walla ñaari pooj yi walla ñaari yeel yi ñuy feeñ muy waxtaan ak moom léegi ñu jekki Seydina Omar daal di yëglu radiyallahu anhu yeneen saa salaam jox ko ndigal resté waat ni mu nekk buusewul di waxtaan ak moom tamit léegi nag Seydina Usmaan daal di yëglu bi Seydina Usman radiyallahu taala anhu daal di yégloo nag yeneen saa sam defaraat bu baax jëlaat yére yi defaraat bu baax même bu loolu doon feeñ ci moom léegi nag bon nee na biñ demee biñ paree ba dem man a yeneen saa sam yeneen saa sam waaw yow Abubakar dugg fi na changé woo ni nga tëddewoon ni nga nekk woon Omar dugg même chose Seydina Usmaan dugg nga toogaat defaruwaat bu baax mu ne ko alaa astahi min rajulin tastahi minhu al malaa'ika xadiis ba mu sax imaam Muslim mu ne ndax am kersa ci góor goo xam ne nit koo xam ne malaaka yi dañoo am kersa ci moom ah voilà léegi sauf que fii ñee dañ ne de toute façon ñee xam nga dañuy dañ koo boole ci lii ak tamit mooy euh, dawal boobu nga xam ne moom la yoneen saa saa dawal Seydina Anas nekk ci say sayxaani ci euh, keroog Xaybar Euh, daal di dawal ci ci ci ci mbeddu xaybar yi ne sama sama óom mu ngi doon laal euh, óomu yonent bi alayhi salaatu wa salaam après isaaram mooy làmbaayu suufam bi nga xam ne moom ngay def ci ndigg li mu jëm suuf dal di euh, xëcceeku quoi mooy daal di wuññeeku ci poojam ba ni may gise weexaayu pooju yonent bi alayhi salaatu wa léegi nag lii nii ñoom dañ ne lii nii yëpp day war ne kon pooj du awra yooyu dara la dul awra ko wala <laughs> saay loolu moom lay tamit lay lay la lay sesi wayya bi awriya waaye loolu gënu la dëgër léegi parce que lu tax lu tax mooy xadiis yi ñu la wax léegi li mu wax si naal yi léegi dinañ ñëw nga eh, eh, eh, attention ma ne la bàyyi dama lay wax bi après dinaa la wax exactement nan la ñuy tontoo xadiis yi nii premièrement xadiis Seydina Ali bi radiyallahu anhu biñ la wax léegi ne ko bul feeñal sa pooj mukk laa tubriz fakhidaka wala tanzur ila fakhidi hayyin wala mayyit mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu yeneen saa sallam ne ko bul feeñal sa pooj tabul wane sa bul xool pooju ku faat kuy dund wala ku faatu loolu imaam Abu Dawud liñ la wax ak Ibnu Maaja ñoo ko solo xadis boo xam ne xasanun li shawahide bu baax la waaye ci ndax yeneen yi koy témoin beneen bi mooy xadis Jarhad al-Aslami Jarhad <laughs> rahimahullah radiyallahu anhu ah, ah, nee na yonent saa sam daf ma romb fekk maa ngi yor benn burda laa sol sama pooj bi di feeñ yonent bi alay saa saam ne ma ghatti fakhidaka fa inna al fakhidha awra te loolu imaamu Maalik soloo na ko al imaamu Ahmad al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ku mel imaam Ibn Hibbaan soloo na ko wéral ko imaamul Buxaari indi na ko daal di koy taaliq voilà daal dina koy indi ci saxiixam voilà après mooy bi mu indee xadiisu Seyna Anas bi mu naan Seyna Anas xadiis Seyna Anas bi bi wax ci mbeddu Xaybar yi bi ñu wax sànq asnad moom moo bu dee côté càllale moo gën a dëgër waaye xadiisu Jarhad bi ahwat bu dee nag xadiisu Jarhad bi nag moo gën a sàmm mooy doxe ko même bu dee xadiis naa Anas moo gën a dëgër ci càllale waaye xadiisu Jarhad de ahwat waaw moo gën a euh, sàmm ba ni nga xam ne ngay génne ci seen wuute yi ñoom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi léegi kon jarhat dane yonent saa saam kon ne ma bi ma ko rombee sama burda bi ma saw benn bi feeñ mu ne ma xotti faqidak muural sa pooj bi fa innal faxila awra ndax kat pooj awra la kon loolu noonu euh, day wane ne kon loolu moom awra la leneen lu koy wane xadiisu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma mu ne yeneen saa sam dafa romb benn waay quoi fekk waa ji pooj bi mu ngi feeñ yonent saa sam ne ko xatti faxidaka fa inna faxida ar-rajul min awrati imaam ahmad moo ko solo na ko noon ak tirmidi xadiis tamit bu xasan li shawaahidihi waaw mu ne yonent saa sam dafa romb benn waay ne ko eh, ne ko muural sa pooj bi mooy pooj bi di feeñ mu ne ko muural sa pooj bi ndax pooju góor gi de ci awraam la bokk waaw am na yeneen ak yeneen eh, wallahu taala aalam eh, eh, waaw am na tamit kële Muhammad ibn Jahsh mu ne yeneen ma lay fa sam daf ma romb yenn saxaaba wutu doon noonu Muhammad ah, bi nga xam ne ci la la ma romb mu ne ma fekk non dafa àndoon ak yeneen saa salaam fekk ñu romb benn waay fekk ay kooku ñaari poojam ñu ngi feeñ yeneen saa salaam ne ko waa ji tudd Maamar quoi man Maamar Maamar lañ romb benn waay yeneen saa salaam ne ko yaa Maamar <laughs> ne ko yow Maamar <laughs> bon <laughs> ne ko ghatti fakhidaka fakhidayka fa innal fakhidayni awra ne ko Maamar muural sa aw sa waay pooj pooj awra la voilà. al imaamu Ahmad moo ko soowo naka eh, noonu ci sanad boo xam ne bu xasan la imaam al-Hakim na ko ci Mustadrak eh, eh, imaam az-Zayla'i ci Nasbu Raaya nee isnaaduhu saalih waaw moom sanadam bu baax la te imaam at-Tahawi al daal dina koy wéral léegi kon hadith yi boo gisee dafa leer naññ di wax ne muural lii awra nga ne ma attention léegi imaamul Bukhari dégg nga moom li wax les asnad ñu ne la asnad waaye imaam an-Nawawi daa wax benn mbir bu am solo ne yé hadith sayna Anas bi loolu kenn mënu cee tegtaloo mooy def yonent bi sallallahu alayhi man dawal yow yaa ngi nga yéeg ci ci di ko dawal muy muy rëppatal noonu léegi yow sa poot feeñ loolu loolu moo ko def est-ce ci volontairement la ko def non mooy day daw noonu bi fas jëleen euh, ji daw ci la euh, euh, lambaayam te gis nañ li ñuy làmbaayoo gis nga boo demee euh, ajja wala umra ji mooy noonu ngay armal yi ni koy solo ñoom noonu lañ doon solo daanaka voilà làmbaay ci suuf kii ci kaw léegi loolu imaginer nga tooge noonu ci loo xam ne giléem la muy daw mais loolu sa koñ mën naa feeñ mais est daa fekk na yow yaa ko fi <laughs> moo ko feeñal alhamdulilah moo tax Imaamu Nawawi ra ne déet mais loolu noonu mooy leen la mooy isaar bi ci boppam moo wuññeeku du yonent ba ne saa saa moo ko tey daal di koy wuññi ci coobareem déedéet ndax li fas wi doon daw la fas wi moo doon daw fas aw fas la yoroon waaw mu ne moo tax lool li koy wane mooy ci riwaay yi nga xam dañoo ne fan xasaral isaar mooy isaar bi moo wuññeeku waaw kon loolu daa leer naa nga kanta <laughs> waaw mu ne kanta imaamu Nawawi ne kanta nag xadiisu sayyidatu Aisha bi ñu ngi tontu liñ la doon wax ne ñoom ñoom ñoom euh, kii euh, Ibn Abi Dhib ñi nga xam ne ñoom ci lañ leen di tegtaloo ak li ñuy tegtaloo que ne loolu day wane ne loolu lépp du awra mooy euh, pëy yi ci kanam ak ci ginnaaw jeex na voilà mooy beneen affaire mooy ak tamit ñu naan pooj pooj du awra mooy lan Seydou kii ne Imaamu Nawawi rahimahullahu taala rahmatullah rahmatan waasi'a mu ne lenn la mooy yow hadis bi sànq gis nga ko xadiis bi ci boppam dafa am sikki sàkk dane la yonent bi alayhi salaam sayyidatu Aisha dane kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam muttaji'an bayti kaashifan an fakhidhayhi aw saaqayhi yonent bi alayhi salaam daa tëdd sama néeg la ne woon tëdd mu ngi wuññi ci li nga xam ne mooy ñaari poojam walla ñaari yeelam imaamu Nawawi ne la yow mbir mi riwaay bi lan la mooy dafa am sikki sàkk <laughs> ah, manoo ci tegtaloo sikki sàkk bi mooy yow dañuy sikki sàkk est ñaari pooc yee doon pooc yi ñoo feeñ ah ñaari pooc yee doon feeñ wala ñaari yeel yi te ñëpp xam nañ ne yeel moom ci góor du awra loolu la ñuy sikki sàkk yow léegi nan nga mën a jëlee loolu bu boobaa ne léegi kon pooc la ndax boo nee pooc la ñu ne la mën a nekk euh, euh, kii la. nu mu yeel yi la te loolu sax moo gën a moo gën a approprié yoneen saa salam loolu mooy li nga xamante ne loolu la ñu am njortu gi nga xam ne loolu la la mooy yeel yi la yeel yi voilà mënoo ci loolu dafa am sikki sàkka <laughs> waaw <laughs> waaw loolu lu am am solo la quoi <laughs> loolu moom mënoo ci di sukkandikoo loolu mënoo ci sukkandikoo waaw wallahu ta'ala alam waaw de toute façon ñoom li ñu wax euh, euh, dëgg la parce que comme li Hanafi yi dañ koy wax ak yeneen i boroom xam-xam comme al imam Ibnul Qayyim ak ñeneen que ne bon awra dafa am deux ak yeneen boroom xam-xama ah, mooy awratun mughallaza ak mukhaffafa am na yoo xam ne awra yoo xam ne ñoo gën a tar te loolu mooy ak saw ataan loolu ñëpp ci d'accord mooy yow sa pëy di feeñ wala sa du mooy ci kanam pëy di sa sexe wala sa sa dubur ci ginnaaw gi di feeñ ñaar yooyu gën a garaaw mughallaza mu am yoo xamante ne yu gina ndaw la mooy comme fooj ak yooyu loolu am na ñu koy boolee noonu waaye de toute façon mooy li gina a dëgër moom lañ la wax léegi que ne li nga xam ne mooy awra ci góor mooy diggante li nga xam ne mooy jumbax bi ak euh, uum bi léegi nag est jumbax bi ci la wala bokk ci loolu gisoon nañ ko <coughs> ci suñu jotaay bee ñu génn wallahu taala alam gisoon nañ tamit li nga xam ne mooy jaam awra ci jaam nga xam ne ñenn ñenn mooy ci suufu dënn bi la euh, jëm ba ci óom yi jàmbu jigéen ah am ñu ne mooy sura bi comme ci góor rek voilà comme ci góor la rek mooy ci ba jumbax bi ba ci euh, yeel bi ba ba ba ci óom bi loolooy wute la wallahu taala ala léegi ñu ñëw nag ci yeneen masala yi nga xam ne loolu la ko al imaamul xaafidu an-Nawawi ci al minhaj bi muy sara xadiis bi daal di traité kon ñun ñu ngi won laa yanzuru rajul ila awrati rajul léegi ci awra lañ ne woon léegi nag mu des suñu lëkkaale ndax lool moo doon liñ doon jëkka def ginnaaw taxriij bi mais bon dañu noon ci taxriij bi di xool lan mooy awra après duggaale nañ ci nii walillahi alhamdu wal minna kon jeexal nañ ko léegi nag mu des mu des euh, waaw euh, waxoon nañ la ñëw na ci baatu uryatur rajul Imaam An-Nawawi ne mooy mutajarridu mooy li nga xam ne day wuññee ko dara bu doon kiiwul la mooy liy feeñ quoi li nga xam ne dañuy am kersa di ko feeñal léegi kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi d'abord bala ñuy ñëw ci li al Imaam al-Haafiz An-Nawawi rahimahullah di traité fii ci euh, masala bi ci kii yi hmm, ci euh, minhaj mooy lëkkaaleem ak suñu buntu xadis bi nga xam ne fàttali nañ ko léegi xadis yi ne bu góor di xool ci awraay góor waaye jigéen bu mu xool awraay jigéen voilà te bu mu jël euh, ñu nekk ci même couverture bu soluñu dara di laalante noonu seen awra yi laalante lool bu ñu ko def wala kenn ci ñoom jëmale loxoom wala lennam ci loo xam ne ca awraay keneen ka voilà loo xam ne awra waaw par exemple nañ joxe lu leer bu dee góor ak góor diggante jumbax bi ak li nga xam ne mooy óom bi ñoom ñaar ñu tëdd ci même ab ab euh, ab lal sàngoo benn couverture benn malaan ba pare kenn ki jël loxoom di ko teg ci bii ci ci ci ci euh, diggante boobu lenn ci diggante boobu loolu dafa xaraam loolu la yeneen saa sam di tere waaye tamit entre jigéen comme ñi nga xam nañ ne bu dee jigéen ak jigéen ñoom comme góor ak góor la loolu dinañ ci ñëwaat léegi kene mooy diggante kene teqantal boobu imaamu yi tamit dina ci taxaw léegi mooy lëkkaaleem mooy kon xaraamal gu ñu xaraamal góor di góor di xool li nga xam ne mooy jigéen gu la dagamul moo yow bu dee góor lañ la ne yow góor ni yow bul xool awraam lan ngay xalaat ci jigéen kon ah lan ngay xalaat kon ci beneen saar bi kon loolu dafa leer nañ moo tax al imaamu yi mu ne jëjul léegi nag nañ déglu fii mu ne wa amma ahkaamul baab yi mu ko di bi muy sara bii ñu nekk ci kitaabul xayd baabu tahrim an-nazar ila al li ñuy wax nii foofu lañ ko jële mu ne wa amma ahkaamul baab yi fa fiihi tahrim an-nazar ar-rajul ila awrati ar-rajul mu ne bokk na ci atte yi xadiis bii buntu bii mooy xaraam gu mu xaraam góor di xool ci awraay guur ni moom monsieur X di xool awraay monsieur Z par exemple wal mar'atu waaye naka noonu jigéen madame x di xool awraay madame z ila awratil mar'a mu ne wa hada lii laa xilaafa fii lii moom mooy li nga xam ne amul wuute ci diggante boroom xam-xam yi rahmatullahi ala al jami <coughs> benn ko <coughs> mu ne wa kada nadaru rajuli ila awrati al mar'a wal mar'a ila awrati ar rajul haram bil ijma mu ne naka noonu góor gi di xool awraay jigéen gi waaye jigéen gi di xool awraay góor gi loolu dafa xaraam ci loo xam ne consensus communautaire la boroom xam-xam yi <coughs> loolu dañ cee dëppoo